qaala samaahatul imaam Salaahuddin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi saani min kitaabil kunuuzil ashara at-tajalli wat-ta'addud wat-tabaddul wat-tahawwul wat-tamaththul wat-tashakkul wal-hulul wal-ittihaad wat-tasawwur wat-takawwun. ginnaaw bi ñu sant yàlla kon julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam. Euh, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax a baax ci at bu bees bi ak it ci bis yu tedd yi nga xamante ne moom la nekk kon insha allahu taala euh, ci jotaay bi weesu alhamdulilah borom subhaanahu wa taala defal nañu xéewal ba ñu mottali li nga xamante ne moom moo aju woon ci faslu euh, bu njëkk ci kanzu saani moom ci ñaareelu kanz bi ñaareelu trésor bi ci fukki trésor yu mag yooyu Euh, te muy téere bu alman Salah dina Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani bind di maanaam euh, trésor buñ kon euh, buñ ñaareelu trésor boobu gis nañ ci li nga xamante ne moom mooy fasl bi aj woon ci al mashi'at wal iradat wal amru maanaam coobare borom bi subhaanahu wa taala ak namm-namam ak li nga xamante ne moom moo aju ci ndigal bi maanaam mbiru borom bi subhaanahu wa ak ay ndigalam ak kon yooyu Euh, alhamdulilah ci jotaay bi weesu jeexal nañu li nga xamante ne moom moo aju woon ci fasl boobu ci chapitre boobu léegi ñu war a dugg ci beneen chapitre boo xamante ne bokk na ci chapitre yi yi nga xamante ne tamit day day tax ba ki di sóobu ci yoonu yàlla maanaam mën a ràññeetle ay mbir yoo xamante ne euh, comme ni ñu ko gise woon maanaam téere bi euh, téere la boo xamante ne comme ni ñu ko xamee day tax nit ki di sóobu ci yoonu yàlla dafa am ay xam-xam yoo xamante ne daf ko war a maîtriser da ko war a assimiler et que yooyu noonu su fekkente ne assimiler na ko day tax mu mën a xam ne yoonam lii la maanaam day tax tamit euh, yu bari bari daf koy ràññee la lépp loo xamante ne ci yoon bi gaaral na ko rek daf koy daal di mën a na day daal di mën a xam ne lii fii lañ koy teg lii nii lii la am rapport lii lee la bi nga xamante ne nag moom mooy bi gën a fondamental ci yépp comme ni ñu ko gise woon moom moo bi aj woon ci al itlaq wa taqyid euh, bi ci tegu woon moom mooy awaalimul insaan maanaam al itlaq wa taqyid maanaam mooy li aju woon ci joyal gi ak tënk gi euh, vraiment boobu euh, chapitre boobu moom mooy base mooy fondement wu yeneen chapitre yépp nit ki gis gi mu war a gis ubbeeku gi maanaam ak joyal gi mooy absoluité borom bi subhaanahu wa moom tamit mu fexe ba tënku ci li nga xamante ne dañ ko ci tënk te mooy sharia bi ngir mu mën a percer pour mën a dugg ci absoluité bi maanaam itlaq bi te amul ëpp doole itlaq parce que itlaq amul du maqaama alors que ñeneen ñi ci des ñëpp dañoo amee ay maqaama alors que moom dafa jéggi li nga xamante ne moom mooy sphère u maqaama yi lépp loo xamante ne dafa aju ci lu ñu tuddee euh, euh, hiérarchie initiatique maanaam bi nga xamante ne moom moo existé maanaam moom daf ko daf ko féete kaw maanaam lépp loo xam ne dañ naan kii maxaama sàngam la ginnaaw maxaama sàngam maxaama sàngam ngay am ginnaaw sàngam sàngam moom dafa weesu loolu dem na loolu mooy itlaq maanaam mooy amul ci luñ ko mën a tënk amul ci luñ mën a tegu parce que moom jaam la boo xamante ne jaamu yàlla bu set wecc la bu raxul dara maanaam bu set wecc bu raxul dara euh, chapitre boobu euh, alhamdulilah gisoon nañ ko ba jàlloo nañ ko ak beneen chapitre bi nga xam ne boobu moom dëgg-dëgg ci lañ gënoon a yàgg moom mooy awaalimul insaan maanaam mooy àdduna nit bi ko yàlla defee muy nit moom maanaam muy moom euh, moom daf koo bind ba pare bindaale ci moom ay monde yu bari ay univers yoo xamante ne univers yooyu noonu moom mooy tax bu ko maîtriser ba pare xam benn bu ci nekk fan la koy teg ak naka lay demee ci lay doogu mën a am réalisation wu boobu itlaq boobu euh, loolu tamit gisoon nañ ko euh, alhamdulilah euh, gisoon nañu tamit umumur rahma maanaam mooy yërmandeeg borom bi subhaanahu wa ni mu matalee lépp te képp kenn xaj lépp lenn xaj ak si'atul maghfira yaatu gi njéggalug yàlla yaatu loolu tamit gisoon nañ ko ci anam goo xamante ne dafa jéggi dayo dafa ëpp xelu mindeef yi loolu tamit chapitre boobu tamit gisoon nañ ko gisoon nañu kon ci jotaay bi weesu ci lañ jeexee la woon beneen chapitre bi nga xamante ne moom moo tàmbali woon alkanzu saani ndax yële kanzul awwal la bii moom moo tam bële maanaam mooy al al al al al mashi'atu wal iradatu wal amr euh, yooyu ñoo tàmbali woon kon chapitre maanaam kanzul alkanzu saani mais yëpp da ngay gis ne dañuy delluwaat inéluctablement ci lan ci chapitre al itlaq wa léegi ñaareelu chap ñaareelu chapitre bi ci ñaareelu kans bi muy trésor bi mooy at-tajalli ci lay wax benn mbir la maanaam kon muy premier concept bi dañ ko gis dañu wax lu muy nekk at-ta'addud muy ñaareelu concept bi at-tabaddul muy ñetteel bi at-tahawul muy ñeenteel bi at-tamassulu muy juróomeel bi at-tashakkul muy juróom benneel bi al xuluulu muy juróom-ñaareel bi al ittihaadu muy juróom-ñetteel bi at tasawuru mooy juróom-ñeenteel bi ak at takawunu moom mooy fukkeel bi kon fukki concept la yoo xamante ne yenn yi nag dinañ dugganteeg yeneen yi mais fukki concept yooyu noonu képp kuy soobu ci yoonu yàlla war na koo ràññeet la xam nga lu tax parce que day tax ba du dugg ci yenn bokkaale yi day tax ba yenn mbir yi nga xamante ne xëy xàmmewu ko dina mën a ràññeeku lenn lu ne fu mu koy teg ba xàmmee ne ah kenn ku ci nekk kat gëdd bii rek lañ la mën a jox mënuñu laa jox leneen. masalan ak tajalli moom moo jiitu euh, moom mooy feeñuwaay maanaam feeñ gi nit ki bi bi bi bi ñu mën a feeñee ci ci lenn. Euh, tey su ma defaree sama benn kaas kaas bi ni su ma ko defaree ba pare dem. képp ku ko gis dina xam ne lii de ku man li muy def moo ko defar képp ku ko gis dina gis ne lii de ku xam maanaam euh, xam na lan la ñuy mesurer maanaam am na benn euh, lan euh, aspect ingéniosité wala mathématique bu mu am bu nekk ci moom ba pare xam na ni mën na defar xam na ni mën na manier plastique ainsi de suite loolu moom mooy feeñuwaay maanaam sa ay compétence wala sa ay attribut say melo yow dañoo feeñ ci mbir mi loolu ngay gis léeg-léeg euh, maasuk baal gi lañ léeg ñu romb euh, ñu dem fenn euh, gars yi teg ay ganaar rek wala ay ceeb yooyu mu daal di mën a xàmmee ni loxol diw moo ci jaar maanaam lii moom loxol diwa maanaam loolu li tax mu koy mën a xam maanaam mooy ah, ah, loolu loolu mooy tajal lii maanaam loolu moom mooy manifestation voilà loolu mooy manifestation maanaam sa ay attribut sa ay feeñuwaay ñoom ñoo att ñoo manifesté woo foofu loolu mooy ak tajalli euh, foofu tamit la gisee ni chrétiens yi par exemple foofu lañ juumee buñ gisee ni borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa def tajal tajalli ñoom mënuñu comprendre baatu tajalli boobu ñoom dañ koy jàppee incarnation moo tax ñu jàpp ne yéen ci yàlla Isa sa incarnation wu yàlla la maanaam loolu njuumte la am na différence bu mag entre li muy manifestation ak ak lu ñu tuddee al euh, xulul maanaam muy incarnation ah loolu daan ci ñëw léegi léegi mu am lu ñu tuddee ak ta'addud ak ta'addud mooy di limu am pouvoir di dupliquer wu am plur maanaam mun a nekk ku pluriel en même temps maanaam yow kenn nga mais da nga en même temps loolu dinañ ko gis mbir la bu yéeme boo xamante ne ñenn ci nit ñi ñoom ñoo ko am ñi yàlla bind te ñooñu ñooy yenent yi alayhi salaatu wassalaam ñu dul yenent yi amuñu loolu mu am lu ñu tuddee ak tabaddulu euh, ak tabaddulu euh, maanaam moom mooy nga mën a euh, transformer maanaam remplacer benn mbir maam nga nekk dara ba pare nga mën a yor beneen forme bu remplacer forme bi nga yoroon loolu dinañ ci ñëw ci wàll yu ne ñenn ñi nuñ ko amee maanaam ñenn ñi nuñ amee for façon boobu noonu nga xam ne dañuy mën a feeñee parfois ci yeneeni jëmm façon ak yeneeni melo comme waa àjjana niñ mel rek nga xamante ne dañuy mën a yor jëmm ji tey euh, mën a yor beneen jëmm mën a yor fee beneen jëmm mën a yor fële beneen jëmm ainsi de suite loolu nañ ko gis mu ah lu ñu tuddee ak taxawulu moom mooy soppeeku mooy métamorphosé wu voilà nga xam ne da ngay soppandiku da ngay soppeeku carrément nekk la leneen loolu tamit dinañ ko gis ci côté wàllu yi insha allahu taala ak ci mu am tamit lu ñu tuddee ak tamasulu ak tamasulu moom mooy euh, jël jëmm euh, maanaam mooy nga représenté wu mooy une représentation voilà ñiy def com comédie ni ñuy def maanaam ñiy comédie maanaam ñi di def euh, wala théâtre dañuy jouer ay rôle voilà loolu mooy at tamasul mooy yor benn forme voilà ba pare mën a représenter wu ci beneen forme loolu dinañ gis ne malaaka yi spécifiquement ñoom ñoo ko am euh, mu am lu ñu tuddee at tashakkulu at tashakkulu mooy nga jël benn euh, maanaam euh, mooy mooy mooy formation wala conformation mooy maanaam ngay jël benn forme boo xamante ne au départ yow jëloo ko woon amoo ko woon maanaam te loolu mooy comme ni jinne yi di def te loolu gisoon nañ ko bi ñuy def tafsir suratul euh, naas yaakaar naa la tafsir naas ne jinne yi maanaam ñoom ni ñu bindoo tey bu ñu bëggee fo jël forme benn forme eh, comme ñoom ay ay être maanaam ci nge ci ta taal lañ leen bindee maanaam da gis dañuy dessiner wu ci ngelaw li rek jël forme bi ñu bëgg a jël maanaam loolu rek la. voilà comme ni nga xamante ne ñun saa yu ñu bëggee sol yére maanaam ñu sol yére bu beneen bu bees tey mu jaune suba mu chocolat ginnaaw suba mu vert ainsi de suite eh, tey mu nekk yére bu bu bu yaraax beneen bi léeg-léeg mu xat bi ci des mu ngand nu ñu neex ñu tegoo maanaam nga xamante ne parfois ci benn yére bu nit ki sol wala beneen bi selon li muy solo léeg-léeg doo ko xàmmee wala boog bon ñi ko miinu duñ ko xamee maanaam forme boobu ñu mën ñun ñu mën jël en tant que ay doomu aadama jinne yi ñoom noonu lañ ko mën a jëlee en tant que mais par mais ñoom contrairement ak ñun ñun saa yu ñu bëggee dem fenn dañuy sol yére bi ñu bëgg bu ko defee ñu feeñee noonu maquillé wu comme nu ñu neexe ñu feeñee noonu wala ñu jël ay masque mën ko teg nu ñu neexee ñu feeñee noonu amee ah, jinne yi ñoom seen jëmm ci boppam mooy soppeeku maanaam seen jëmm ci boppam mooy dessiné wu ci ngelaw li ñu feeñee li ñu bëgg a feeñee maanaam mais loolu tamit ak ay spécificité yi muy àndal ak lan moo ko wutaleeg bu malaaka yi ak yi ainsi de suite yëpp dinañ ko gis insha allah mu am lu ñu tuddee alxululu kon alxululu mooy wàcc ci dara maanaam mooy incarné wu ci dara mooy l'incarnation Euh, loolu nag spécifiquement dañ koy traité pour wax ne carrément que ni en réalité loolu amul maanaam euh, pour wax ne euh, lu ñuy wax naan incarnation wala réincarnation wala yooyu yëpp nga xam te ne mooy théorie caaxaan yooyu yëpp amul yooyu daañ ci ñëw insha allahu taala mais li ñu bëgg a wax rek moom mooy alxulul mooy loolu mooy comme li am nag mooy xulul façon xulul bi am mooy comme li parasite yi di def boobu am na maanaam mooy euh, benn garab nekk ni nga gis beneen garab bu sax ci kawam maam di dund maanaam à travers moom loolu mooy xulul wàcc googu loolu am na euh, walla benn saan bu nekk ci biiru nit maanaam mooy wàcc ci kon lu waaji lekk rek saan bi lekk ko waaw nga xamante ne mën naa jeexalu frigo léegi voilà ak yooyu Euh, yooyu noonu maanaam xeet boobu loolu am na te para façon forme forme nekk parasite boobu nag maanaam euh, dafa bëri même am na ay nit ñoo xam ne sax noonu lañ mel ah, ay parasite lañ maa lañu yàlla sàmm mu ñu tuddee lu ñu tuddee al ittihaadu euh, moom mooy mooy bennoo mooy lan mooy nga nekk benn yow ak leneen mooy nga seey seey voilà façon seey nag dafa bëri mais loolu mooy al ittihaad maanaam comme ni suukar di nekk di def ci ndox mu tàng ci comme tey boo jëlee kafe nga sotti ko ci ndox wala euh, ataaya nga baxal ko maanaam ni muy def ak ndox mi loolu moo tudd al ittihaad maanaam mooy nekk benn voilà loolu nag tamit réalité la yoo xamante ne en fait muy al xulul muy al ittihaad pour kii la quoi maanaam euh, monde végétal bi wala monde minéral mais pas Ah, ay nit ak yooyu noonu loolu buñ ko waxee c'est dans un sens figuré voilà comme ku ne sëyiwu ma damay sëy ainsi de suite loolu c'est dans un sens figuré mais euh, ak effectivement diggante bi ak sëriñ loolu mën na ci am mooy xeetu ittihaad boobu maanaam mooy symbiose bi am exactement mot bi la mooy symbiose loolu noonu day am mais euh, dafa am ay sens dafa am lenn lu ci nekk lu muy tekki xaqiqatan mais mënul am un sens Euh, maanaam du du am sens sens propre bi nga xamante ne moom la ñuy faral di wax léegi mu am lu ñu tuddee ak tasawuru euh, ak tasawuru mooy nga jël benn euh, mooy nga amal forme nga amal benn forme boo xamante ne mooy comme Euh, borom bi subhaanahu wa ni muy joxee leen lépp leen benn forme ñu xam ne euh, euh, kii góor la kii jigéen la wala kii dafa njool kii dafa gàtt ainsi de suite mais loolu ci nitu yàlla yi am na ci ñu borom bi subhaanahu wa may forme maanaam may loolu maanaam ñuy mën di jox form ay mbir yoo xamante ne voilà yu spécifique la voilà comme ni ñu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy amal maanaam euh, comme ndox mi ni mu doon génnee di ballee ci loxoom ak yu mel noonu nga xamante ne euh, ndox moomu di génn xaqiiqatan bokkut ak ndox bi nekkoon fii maanaam ndox mi mu dugaloon loxoom bi mu ko génnee ndox mi di génne walla moom mu bàyyi ko ndox mi génn di ball ci diggante baaraam yi ndox la boo xamante ne bu reyal la parce que ci la gaa yi naanee maanaam. du du du ndox moo xamante ne dañ naan dañ naan ah ndox mii day euh, dafa rek illusoire du lu illusoire parce que nit ñi wëgg nañ ci seen ay gëléem ñii naan ci ñii jàpp ci ainsi de suite donc du lu illusoire lu réel la voilà te comme par exemple ni mu daan jëlee benn euh, kaasu ndox kaasu meew par exemple naan jox gaay ku nekk naana naana naana naana naan ba màndi maanaam mooy ne dafa am form soow bu muy génne meew bu muy génne ci mbiri ah te benn kaas rek la nga xam te ne ay ñu bare bare bare dañ ciy naan kenn ku ci nekk naan ba màndi loolu walla walla bokk euh, tàndarma gi mu joxoon Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ci benn sacoche nga xam ne ba xeetu gafaga la rek da koy da koy da koy wala da wéet ko nga xamante ne day nekk ci biir euh, kii bi besace quoi mu nekk ci ci mu wéet ko ko rek am day dugal loxoom rek di lekk waa di dugal loxoom di lekk te ay ati ati at day saa yu xiifee rek day dugal loxoom rek lekk ba bés bi mu xoolee ana lan moo ci war a des ci la comprendre que ni ah ci la gis ne ci lay gis mu jeex maanaam bés bi bu xoolee ci la ci la jeex waaye bu ko xoolutoon noonu lay continuer voilà ak comme ki mu waxoon ne ko demal nga indil ma ñu rendi xar ba pare mu ne ko demal nga indil ma benn tànk bi mu indi tànk bi mu ne ko indil ma beneen bi mu indi beneen mu indil ma beneen mu indi beneen mu indil ma beneen bi mu indi beneen mu ne ko indil ma beneen bi mu ne ko mais xar ñeenti tànk rek laa ko xamal de <laughs> mu ne ko soo soo soo bàyyi woon noonu maam ngay dem di indi da ngay indi rek voilà maam da ngay indi rek loolu mooy form tasawur boobu noonu maam ci voilà mais baat tasawur ci jëppoopam day tekki aussi ci beneen sens mooy représentation maanaam mooy nit ki benn mbir di di di di am ci xel mi maanaam di am forme bu muy jël ci xel mi voilà sauf que bu dee nitu yàlla bi à un moment maanaam euh, maanaam forme boobu muy am ci bopp bi noonu lay amee ci réalité bi maanaam voilà maanaam ni mu représenté woo mbir ci xel mi rek maanaam noonu lay reproduire woo dans la réalité voilà euh, loolu euh, dinañ ci dinañ ci ñëw insha allah taala mu am ab beneen concept mooy fukkeel bi mooy at takkawul at takkawul mooy euh, di di di mën a sos dara di mën a amal loo xamante ne amul départ point de départ xam nga ak tasawur mooy loo xam ne am na point de départ mais da ko wutal beneen forme mais ak tasawur mooy loo xamante ne amul woon ah amul woon dès le départ existé wul woon réellement amul du tout mais nga amal ko maanaam nga jëli ko ci ñàkk am indi ko ci am mooy la genèse voilà jël dara indi ko te loolu buñ gisee comme li yenente bi defoon sallallahu alayhi wasallam bi mu naan kun abazar maanaam ah, bi ñu toogee siin eh, eh, nekkal yow nekkal Abu Zar rek mu ñëw nekk Seydina Abu Zar radiyallahu wala yeneen ak yeneen maanaam di amal mbir moo xamante ne en réalité existé wutoon voilà maanaam yii ci cosaan mel borom bi la subhaanahu wa ta'ala mais borom bi subhaanahu wa day am yu muy abal yenn nitam yi ak naka la loolu insha allahu taala dinañ ci ñëw voilà dinañ ci ñëw insha allah euh, léegi kon ñu tàmbali fi nga xamante ne moom mooy fi mu départ mu ne i'lam xamal am na naka allah bur yàlla tabaraka barkeel na ko wala boog sax na wa ta'ala te kawe mu ay mbir moom lëxoo ñeel na ko at tajal lii feeñuwaay bi kon moom loolu la tuddee Euh, léeg-léeg dañuy gis dans les euh, tradition bu ñuy wax euh, ak lii dañuy wax une thé une théophanie c'est-à-dire mooy que Dieu maanaam voilà théo bi donc moom mooy am benn manifestation donc su lu ñu tuddee manifestation divine loolu moom mooy moom mooy tajalli mm-hmm. mais dinañ ñëw ci point bu nekk. parce que dafa ko wutal eh, parce que chapitre bi day traiter point bu nekk spécifiquement lenn loolu ne dina ko traité ba pare dina ko jox àqam te dinañ gis dinañ ko jox àqam tamit insha allah taala luñ ci mën indi aussi ci leeral insha allah taala dinañ ko ci indi insha allah mu ne war rasul te yeneen yi salawaatullaahi julli yàlla yi wasalaamu ak sëlmalam alayhim yàlla nekk ci ñoom ñoom yeneen yi lahumu ñeel na leen ak ta'addud ak limu mooy liñ doon wax ci limu gi eh, mooy duplicité multiplicité voilà multiplicité euh, pluralité bi nga xamante ne moom nga mën a am loolu lañuy ñuy tuddee ak ta'addud ce qui fait que tey euh, moo tax nit pour mu moo tax euh, loolu moo tax ñu naan euh, maanaam masal yeneen bi sallallahu alayhi mën a feeñee ci ay jëmm yu bëri ak yu wuute loolu moom moo ko indi mooy le fait ta'addud googu noonu am waaw waaw ah na ci mar fa anqaaf ñu ko doon waxee ji neen ta ta daa daan war na sànni fi euh, sa'iril arja'i fàtte naa naka la mais taadaat googu maanaam mooy ta'addud googu ñu wax foofu wal awliya wali yi nag radiyallahu anhum yal na yàlla bég ci ñoom yal yàlla kontaan ñoom lahumu ñeel na leen ak tabaddulu kon mooy li doon wax tabaddul mooy euh, le fait que ñuy mën a soppeeku voilà di soppeeku di jël ay formes yu wuute ak wat taxawulu euh, euh, donc ak taxawulu moom mooy maanaam moom mooy incarnation voilà ñoom dañ koy mën mais sauf que dinañ gis incarnation bi lan lay tekki maanaam tekkiwul incarnation bi nga xam ne mooy théorie incarnation bu caaxaankat yi loolu tekkiwul loolu wal malaayikatu malaaykat al kiram yu tedd yi nag ñoom alayhimu yàlla sax dàq ci ñoom assalaamu mucc lahumu ñeel na leen at tamassulu mooy xeetu soppeeku la mais maanaam mooy Euh, représentation maanaam dañuy représenté wu ci fenn wala yor euh, euh, comme ni comédiens yi di def comme ni ñu ko waxe woon maanaam nga xam ne da ngay jël da ngay jouer rôle kenn wala da ngay jouer image u kenn da ngay jël image u kenn wal jinnu jinne yi ñoom lawum ñeen ne leen ak tashakkulu waxoon nañ ko tamit tashakkul bi mooy desi dessiné wu bi ñuy dessiné wu moo tax shaklu mooy comme dessin voilà mooy comme ni ñuy dessiné ci ah ci ngelaw li wal jamaadaatu gàncax gi ah laa ñoom ñeen leen alxuluulu ak wàcc maanaam mooy comme forme parasite boobu di def di am rôle jour rôle boobu wal xaalu ak bennoo mooy fusion gi nga xam ne moom mooy am comme suukar si ni muy fusionné oo wala nga jël euh, benn pëndëx wala benn euh, garab dëbb ko ba mu mokk nga wala euh, kii ko wala nga mën ci suuru ak yu mel noonu mu daal di jaxasoo ak tàkk-tàkk bi daal di nekk pënd daal di nekk nu mu tudd saxaar ak xeet yooyu Euh, kon globalement gis nañu li ñu doon wax euh, jarul ñuy gën a yàgg ci domaine boobu parce que benn bu ci nekk dina ko indi benn par benn léegi ñu tàmbali kon ci bi nga xamante ne moom mooy bi gën a bi gën a kawe te boobu la borom bi subhaanahu wa ta'ala wéetoo te moom mooy at-tajalli loolu nag euh, képp kuy nekk ci yoonu yàlla baat la boo xamante ne da nga war a xam lu muy tekki xam nga wooy dafay tajal lii day kii tajal lii ci nangam xam nga kii dañuy tajal lii yooyu ah <laughs> <laughs> donc baat la boo xamante ne war nañ xam lu muy tekki voilà léeg-léeg nga gis ñenn ñi di jël baat boobu fu leen neex dugal ko non c'est xam nga comme affaire bi dafa tajal lii wala ci comme tajal ci tajal lii yaat yi la bokk wala day kii <laughs> maanaam mais <laughs> baat bi dafa am lu muy tekki te dafa am ci lu muy dugg ak lu mënta dugg naa am gisoon nañ ni doomu aadama day am tajal bi tamit mooy comme li ñu doon wax sànq ci kii bi voilà mooy lan gisoon nañ ko ci départ bi ñuy wax al-itlaq wa taqyid mooy ne nit ki dafa am boppam maanaam mooy zaat mooy existence am te mooy xaqiqaam réalité am essence am ak lu ñu tuddee lan tajalliyaatam mooy ay feeñuwaayam comme tey par exemple su ñëwee ci kanamu euh, yaayam doom lay tudd wala papaam loolu fekk tajalliya tajalli la mooy dafa feeñoo en tant que doom euh, bu ñëwee ci kanamu doomam day nekk papa wala yaay su ñëwee ci kanamu ay euh, ñi mbokkal ndey ak baay day nekk mag wala rakk maanaam loolu feeñuwaay la tajalli la. en réalité doomu aadama bi kon kañ lay bu newee ci fi muy liggéeyee day nekk salarié bi wala employé bi su dee ci kanamu euh, médecin bi day nekk patient su nekkee ci kanamu ñi muy jàngal day nekk njàngalekat bi professeur bi ou ainsi de suite maanaam loolu moom mooy tajalliyaat yi nga xam ne moom la am mais loolu du nit ki maanaam nit kooku kooku ak nit ki du benn de tey bu ñu nee muudu muudu du moom mooy maanaam muudu dafa nekk jàngalekat. dafa nekk mag dafa nekk rakk dafa nekk doom dafa nekk taalibe dafa nekk sëriñ dafa nekk leneen ak leneen mais muudu ci jëmmi boppam mooy kan loolu su wéetee ak boppam kese la koy gis maanaam wéet boppam donc léegi bu boobaa il est dépourvu de tout autre attribut maanaam qualificatif yi ñu koy jox yépp épithètes yi mën a teg ci kawam euh, ak attribut yi yépp dañ koy yëkkati teg ko ne mu daal di nekk nag moom kese ak boppam ñu tëj parenthèses yi fay lamp yi. tëj buntu yi mu toog gëmm toog moom kese bu boobaa day retrouver wu ak moom mooy kan moo ak essence am kooku moom mooy loolu moom mooy différence bi am entre azat euh, ak ak ak ak tajalliyaat yi loolu moom moo tax saa yu ñuy wax yàlla il faut que ñu xàmmee yàlla ban la ñuy wax est-ce que essence divine la ñuy waxal maanaam mooy nekk-nekk moom yàlla ci boppam wala boog ay feeñu waayam la wax il faut que ñu xàmmee loolu gisoon nañ ni yàlla dafa am ay dafa am moom nekk-nekk boo xamante ne kenn mënu ko laal kenn mënu ko gis te dafa deñ amul tur amul melo amul lenn mu am nag lu ñuy tuddee ay sifaat ay melo yooyu nag ci lay defee ay tajalli ci lay feeñoo voilà moo tax ñu naan yàlla moom mooy rahmaan mooy rahim mooy hakim mooy nangam yooyu yëpp ay turam lañ parce que tout simplement dañoo dañoo maanaam ay feeñuwaayu borom bi lañ subhaanahu wa mais en mooy tajalliyaat yi yooyu il faut que mu nekk loo xamante ne dàmbale dañ koy mën a xàmmee parce que soit yoo xàmmeewul loolu rek yeneen yi ci des yëpp day day day maanaam day day dalay jaaxal. léegi muy tàmbali benn point d'abord mu ne at tajalli feeñuwaay lil ashiya ñeel mbir yi ghayra bokkut ak at tajalli feeñuwaay bi fil ashiya ci biir mbir yi ba tey du benn voilà. maanaam mooy yàlla feeñu gi muy feeñu ci dara bokkul ak ne dafay feeñu ci biir dara maanaam il faut pas ñuy ñuy jaawale eh, eh, comme tey bu ñu dara maanaam comme par exemple ku rab dugg nga gis ne rab bi mooy wax ak moom maanaam yooyu loolu bokkul ak tey koo xamante ne rab bi da ngaa feeñu mu jommi wala yu mel noonu ñaar ñii duñ benn. am na ñoo xamante ne li leen dal leen rek la mooy rab bee leen feeñu ñu joom ni ñoom amuñu rab ñooñu amuñu rab de en fait rab bi dana ne <laughs> dana ne feeñu ñu joom ni ñooñu mën nañ leen faj facilement mais ki nekk nga xam ne rab bi daa ne ci biiram di def neutraliser ko moom ko nga xamante ne moom ci boppam sax mënatul la xàmmee dundi boppam ak dundu rab bi ñaar ñii duñ benn. borom bi subhaanahu wa taala suy feeñu mu ne fallaa bur yàlla yatajalla day feeñu li kulli qalbi ñeel xol bu ne maanaam xol bu nekk yàlla daf koy wan boppam wax nañ nag ne yàlla buy wane xam nga nee nañ eh, gisoon nañ eh, dinañ ñëw ci tajalliyaatu zaat ak tajalliyaatu sifaat yooyu dinañ ci ñëw mais yàlla day feeñu ci xol bu ne fa man képp koo xamante ne laaxasa gendeeku nga am na nekk haza tajalli gii haza lii tajalliyan ak feeñuwaay la minallaahi bu tukkee ci yàlla kaana day nekk aarifan nandite koo koy nandite maanaam kon bu buñ naan aarif billaah mooy lan amul définition bu gën ci lii ci aarif billaah aarif billaah mooy ki nga xam ne feeñuy waay yi feeñu maanaam moom buy dox ci àdduna bi yi muy gis yi muy dégg yi muy jànkonteel événement yi xew ci dundam yépp day gis ne yàlla moo koy wan boppam bu demee ba nga xamante ne lenn lu ci nekk day gis ne yàlla moo ngi koy wan boppam kooku moom mooy aarif mooy nànd na koo koy nàndite waman képp koo xam ne nag laaxasa day géndeeku al asbaaba mooy mooy <laughs> mooy day bàyyi xel dara day gindeeku ci dara maanaam day day day <coughs> xam nga lax laxza sax baatu laxza mooy xefexit maanaam mooy affaire bi dafa ñëw rek nga capté ko loolu mooy laaxam mooy bàyyi na xel dara képp koo xam ne nag dafa dafa géndeeku al asbaaba sabab yi walam yu laaxiz te géndeekuwul la allah buur yàlla bi nga xamante ne moom mooy maanaam gisul yàlla ci à mbir moomu kaana day nekk koo xam ne makruudan dañ koo dàq maanaam kooku nekkatul ci pays yàlla bi dañ koo dàqee ci pays yàlla bi. parce que moom événement yi xew yëpp mbir yi xew yëpp li muy gis yëpp jamais mu gis ci yàlla sabab yi rek lay gis. oui c'est diw moom moo ma def lii moom moo tax affaire bi nii c'est que ah, euh, affaire bi maanaam bu amee lu baax sax. day gis du gis ne yàlla ko defal day gis man vraiment macha allah jàmbaar laa wax dëgg yàlla voilà voilà man nag walla euh, neexul ba neexul mais du ma gaa yi nangam en fait moom du gis yàlla jamais jamais mu gis yàlla ne moom mooy def yàlla mooy mooy mooy mooy joxe mooy voilà. kooku ginde gindekuwul yàlla maanaam gisul yàlla ci mbir bi. kon yow saa yow bàyyee xel yàlla maanaam plus ngay ngay bàyyi xel yàlla ci yii xew ngay gis ni yàlla mooy def nangam ak nangam ak nangam moo xam mbir yi dafa rëy wala mbir yi tuuti yow yow yow yaay aarif bi yow yow mii yaay aarif bi laa su fekkente ne nag yow doo bàyyi xel yàlla jamais ci mbir yi yow moom doo aarif billah même bu dee jiiñ nañ la ko wala nga jiiñ ko sa bopp it am na ñaan nañ yàlla sàmm wa wa innama li am ba des mooy manaahu xañ na ko min mulaahazatihi ci di yàlla di mën a xam yàlla à travers mbir yi maanaam lu mu gis rek gis yàlla ci ginnaaw loolu gis ne ndekete moom yàlla mooy def lii ndekete yàlla daf may wan lii maanaam fu gisee ne eh yàlla mi ngi may wan boppam yàlla mu ngi feeñee ci bopp mu ngi may feeñu mu ngi may feeñu voilà mi ngi may feeñu sauf naan yàlla mi ngi may feeñu wala dañuy gis yàlla tëgtalewul ne dafa am jëmm ju ñuy gis abadan fo en loolu moom ba aba la en li muy tekki rek mooy ay tuuru yàlla ak ay meloom moom laay gis loolu lay tekki te gis googu du gisu bët parce que comme ñu ko comprendre nee na bët du gis loolu mais xol moo koy gis loolu xol rek ko mën a gis bët mënu koo gis léegi tey nañ xool euh, yii yaakaar naa bi ñuy gis euh, ak itlaq wa taqyid jotoon nañ ko gis wala caawal bi misaani bu benn waay ñëwee maanaam man nit ki may gis bu mu gisee rek dama ne yàlla maanaam yàllaa ko amal kon man dinaa gis alxaaliqu maanaam kii bind bu ma gisee ni form bi mu yor ma ne mooy almusawiru bu ma gisee mu nekk ku rafet ma ne yàlla mooy ku taaru ki nga xamante ne moom moo feeñal taaram ci kii bu ma gisee mu nekk koo xamante ne dafa tabe ma ne yàlla tabuk yàlla moom moo la feeñal ci kii kon yàlla dafa may feeñoo ak tabam ci kii su ma gisee tamit mu nekk naqari deret tàng xol damay gis ne en fait yàlla moom moo feeñal euh, melo jalaal yi maanaam melo gi nga xamante ne daf may wan ne ma mbir mi du demee saa yu nekk nu mu la neexee yow déedéet nim ma neexee man noonu lay demee maanaam moo tax waa ji léeg yàlla di indi ku naqari deret wala ku tàng xol wala koo xam ne da lay ëpp doole ba pare jaay la doole comme ni ñu koy waxee moom dalay lay jaay doole quoi. voilà doo ci mën dara nga ne ah waaw yàlla de alhamdulilah yàlla mi ngi may wan ne moom rek moo mën maanaam du du ma nekk di accuser nit ki mais damay ne yàlla moo ma feeñalal kii mais yow bu dee nag euh, da am kiiraay yow nit ki rek ngay gis non dina dina xam ne ba bàyyi non dinaa ko defanteeg moom li maanaam ah, parce que nit ki ngay gis doo gis ne yàlla moo feeñ ah à moom. maanaam moo doxalee nii maanaam moo lay wan boppam ci nii ainsi de suite maanaam ci lu nekk nag loolu yëpp da ciy dox waaye mu ne wa innama li am ba des nag mooy manaahu xañ na ko min mulahazati ci di géndee ko ak lii feeñuwaay yi lenn rek la mooy ñaari mbir ak ashahawaatu bànneexu bakkan yi wa shubuhaatu ak lënt-lënt yi voilà bànneexu bakkan yi mooy tax ba doo ko xàmmee maanaam bàyyi koog man walla <laughs> wala nga topp sa bakkan rek ci daal ci mbir yi masalan ñu naan ataaya ji neex na de yow ataaya ji rek ngay gis neex na de maanaam yow doo gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moom moo lay feeñoo ci di la jox bànneex déedéet mais yow ataaya ji neex na de ci ci nga yam ndax bànneexu bakkan bi yow moom rek maam yow gisatoo à travers lu nii maam gisatuloo kii ki nga xamante ne moom ci boppam moo créé neex-neex gi mais yow neex-neex gi rek nga gis te loolu euh, <laughs> voilà voilà yooyu a ah, mais bëri na maanaam ci lu nekk nag lay am mooy bànneexu bakkan yi suñ la dominer loolu day tax tout le temps comme nga bëgg benn affaire benn waaye ñëw xañ la ko nga nga nga wëlbati asamaan seeg suuf si parce que yi mi ngi may xañ sama teraanga sawaay dina gis ne maanaam yow doo gis ne ah yàlla de moo ko bëggee woon nii rek waa yàlla neex rek yooyu nag ñaari awaam yi mën nañ ko ci mbir yu rëy yi mais pas ci mbir yu sew yi maanaam nit dee ñu ne ah yàllaa ko bëggee nii ñoom parfois dinañ ko mën am na nag ñoo xamante ne dinañ def lu ne xataraayu yuuxu mbéj seen bopp watu watu nel <laughs> bërëngu def xeetu naqarlu yëpp ba pare ba gis ne àdduna bi nag léegi ñu ngi continuer <laughs> ñu doog a wëlbati ko waat ah yàlla la neex rek am na na ñoo xam ne jamono jooju la ñuy doog a gis ne yàlla la neex mais pas jamono ji mbir yi xewee kon mbir yi petit à maanaam kon loolu moom mooy ne maanaam nit ki day war di yar boppam ci di xeex ak lan bànneexu bakkanam yi parce que bànneexu bakkanam yi léeg-léeg ñoo koy teree gis waayu borom bi subhaanahu wa ta'ala ci mbir yi. nit ki ay bànneexu bakkanam ëpp ko doole plus euh, ab am ak compétence am pour di mën di gis feeñu di gis feeñuwaayu borom bi ci mbir yi di gën a jafe loolu mooy benn bi léegi subuhaat yi mooy lan mooy lënt-lënt mooy lënt-lënt yi mooy lan mooy ne mbir mi day day desee leer ci bopp bi wala ay mbir yu nuroo yu bari du leen xàmmee du leen ràññeet le voilà yooyu nag souvent li koy indi mooy ñàkk a ràññee te ñàkk a ràññee li ko indi mooy ñàkk xam moo koy indi doo mën a xàmmee diggante lu baax ak lu bon par exemple ba mën a xam lenn lu ci nekk lan nga koy teg par exemple ki mënta xàmmee ne nattu bii ko dal borom bi subhaanahu wa taala daf koy wan ne maanaam dafa am lu mu koy wan pas parce que dafa topp bakkanam mais parce que tout simplement parfois dafa ràññewul gisul ne li tukkee ci yàlla maanaam te muy maanaam léeg-léeg may gi comme gisoon nañ ko ci kuréel xaqay fi may gi yàllay may nit léeg-léeg maanaam xañ gim lay xañ loolu mooy jëmmi may gim la may parce lu tax parce bu la xañee. yow di nga xam ne lii mu ma xañ day maanaam nga delluwaat ci yàlla mu daf lay permettre maanaam bu la xañee dara wala mu teg la benn problème wala mu teg la benn euh, natt jafe-jafe wala mu teg la benn feebar day tax sa xol delluwaat ci yàlla ni aa ah, yàlla xaaral ah yàlla maa ngi ñëw ah yàlla man maa tooñ eh yàlla yàlla man maay nangam nga toroxluwaat ci yàlla loolu nag bu la defalul loolu sa toroxlu googu du mun ne sa delluwaat ci yàlla lu googu du mun ne maanaam loolu moom moo tax bu fekkente ne yàlla daf la bëgg dëgg maanaam bu fekkente ne dafa am loo xamante ne nattu la wala musiba la loolu day maanaam xañ gim la xañ day wëlbatiku nekk jëmmi may mais loolu nag il faut nga mën a ràññee pour mën ko xàmmee mun a wa shahawaatul jannati waaye nag bànneexi àjjana yi ak saru moo gën a bari min shahawati dunya ci bànneexu àdduna yi àjjana moom foofu bànneex ya fa ne ñoo gën a bëri encore que fii nii ci àdduna maanaam moom moo lan mu ne li kasrati na'im ngir bari xéewal yi hunaalika foofee maanaam tey tey bu bu ma bu fekkente ne fii ci àdduna fexewuma ba mën a maîtriser loolu ma mën ko xàmmee mën ko ràññee mën ko xàmmee we noonu Euh, bu ma demee àjjana sama évolution daanaka du mën a ne du jàppandi loolu sax bokk na ci xikam yi tax comme niñ ko gise woon borom subhaanahu wa taala di duma yéeféri maanaam wala ñi ñi ñi ñi ñi ko weddi wala ñi ko nangul lu tax parce que comme que ñoom bu ñu nekkee fii ci àdduna lañu bañ lañu weddi yàlla ak fii ci àdduna bànneex yi ni mu tuuti te lu fii bànneex sax faaw ñu jaxase ko ak ak ak xeetu naqar maanaam faw ay budul woon nangam am ci eh, waaye lii de demoon na bay neex waaye ay budul woon nangam faw dana ci am walla boog affaire bi kay kii na ah, waaye nag nangam rek a ci manqué maanaam loolu faw mu am ci su fekkente ne mbiru àdduna moo mel noonu léegi ki nga xamante ne moom yii xew ci àdduna dong dong dong dong dong ñoo ko nax ñoo ko nax ba mënta ràññee segam kooku la imagineel bu doon allaaxira la àjjana la nekk imagine nga yéefir bii nga xamante ne moom nee na mënta nangu yàlla waa li mu am yi ci xéewal yépp c'est parce que j'ai bien bossé c'est parce que voilà et que lépp lu mu am ci xéewal rek jàpp na ni bon c'est la nature qui est comme ça c'est voilà ah maanaam moom amul lenn loo xamante ne jàpp na ni yàlla la imagine nga kooku nga jël ko yóbbu ko biir àjjana kooku day gën a weddi yàlla kooku àjjana baaxul ci moom euh, kon loolu loolu lu ma a bàyyi xel la loolu moom moo tax àjjana ñi fa nekk seen niveau évolution spirituelle maanaam seen niveau kawewaay àjjana wala li leen yàlla di defal foofu day proportionnel ak fii ci àdduna nan lañ xamee yàlla waaw moo tax àjjana bu ñu ne dañuy gis yàlla ñépp duñ ko gisee ci jëmmi anam gi kenn ku ci nekk déedéet day wute dafay wute voilà moo tax ñi nga xam ne ñoom ñooy waa àjjana ñoom dinañ gis yàlla àjjuma ju jot ci kasib bi ci ci ci ci tund wa àjjuma ju jot dinañ dem pour gis yàlla waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy vrai waa yàlla nitu yàlla yi nga xam ne ñoom de toute façon dañuy gis yàlla saa su ne maam seen xol ñooñu fu ñu mënti nekk biir àjjana ñoom duñ am rendez-vous tous les jours la ñuy gis yàlla saa su ne amul ay rendez yu ñuy jël pour dem foofu voilà euh, beneen bi ci des moom mooy xiiwal yi am àjjana day proportionnel ak xam gi ngay xam yàlla waaw moo tax jëmmi liy dugal nit àjjana baat bi ci boppam maanaam lii dugal nit àjjana moom mooy gëm yàlla bi tawhid bi baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam gëm googu mooy dugal nit àjjana mais proportionnellement ak ay jëfam ni mu bëree ak ni mu baaxe ak ni mu ko doon sellale ci lay am ay xéewal yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ca àjjana mooy yi nga xamante ne ay tabax yeeg wurul ay ni yeeg yaa ngi dégg ñam yu neex yeeg yooyu ah loolu solo ni mu doon jëfee yu baax la ak ni mu doon bàyyee yu bon la léegi nag mu des gis yàlla am loolu nag day aju solo ni mu xamee yàlla dex yi ñuy dégg yooyu yépp ci àjjana ay dexi la yoo xamante ne nit ki lu mu ciy naan xamam yàlla di gën a yokk di gën a pointu di gën a clair di gën a leer naam am na jëmm mais jëmm googu c'est parce que foofu basira yi moom moo ëpp doole jëmm ji ci boppam maanaam physique bi maanaam foofu baatin yi ñoom ñoo dominer zahir yi contrairement ak fii fii zahir yi moo dominer baatin yi alors que fële àjjana baatin bi moo dominer zahir bi léegi mu ne allahu bur yàlla taala aji kaw ji loxoo ñeen la ko attajar liy feeñ waayam imma bi zaati yi ci nekk nekkam mooy kon essence am wa imma walla boog bi sifaati yi ci ay meloom léegi nag loolu lu ama ama am solo la mooy ne feeñuwaay yi yàlla feeñoo yépp tolloowuñ soit daf lay feeñoo ci nekk-nekkam wala mu feeñoo la ci ay turam ak ay meloom euh, bu ñuy wax maarifa bu ñuy wax maarifa maanaam xam yàlla yépp ci lenn rek la aju ajuwul ci zan bi ci tur melo yi la yiñ ne way xam nga nangam day tax ngay gis yàlla nday ki nangam maanaam ay turam ak ay meloom lay tekki amma zaat bi kii wut zaat bi maanaam nekk nekk borom subhanahu wa ta'ala il faut que mu xàmmee tamit beneen détail bu important mooy ne il faut pas mu yaakaar ne man foog mu différencier ak zaat bi nga xamante ne maanaam xaqiqa bi la maanaam mooy zaat borom subhaanahu wa ta'aala ak li nga xamante ne moom mooy tajalliyaatu zaat yi feeñ waayu maanaam min haythu tajalli maanaam zaat bi dëgg-dëgg ci ay feeñ waayam loolu foog mu xàmmee ko zaat nag mooy nekk-nekk essence voilà réalité des choses maanaam la réalité intrinsèque même l'essence même léegi euh, mu ne zaatullahi nekk nekk buur yàlla taalaa aji kaw ji zaatun ak nekk nekk la goo xam ne mutlaqa dafa joyu dafa dañu ko boyal dafa boyu maanaam amul forme amul début amul fin amul naka la comment circo circonstance de de de manière amu ko amul circonstance de lieu amul circonstance de temps amul tur amul tur amul xayr leneen amul xayriya lu ñu leneenal maanaam amul autre et autrui amul amul dara amul sax tur xaqiqatan moo tax bu ñu naan ismu zaat xam nga loolu tamit beneen mbir la mooy lii tur. turu zaat la loolu min haythu tajalli la maanaam bu ñëwaat wax zaatullahi mais min haythu tajalli mais bu ñu dee zaatullahi maanaam noonu rek min maanaam ala itlaq noonu loolu amul tur amul melo amul feeñuwaay loolu moom moo tax tajalli yi loolu moom moo tax ñu tuddee ko ak tajalli saani maanaam wala boog al ama saani parce que ama ñaar la dafa am ama bi nga xamante ne mooy xadratu tams wal ama mooy bu njëkk bi mu am beneen bi nga xamante ne moom mooy al ama saani foofu nag la zaat bi di amee ay tur ñu naan lii tur u kii moom c'est un essentiel maanaam tur zaat la foofu nag yàlla dana fa tudd par exemple ana yàlla dana fa tudd allah yàlla dana fa tudd huwa yàlla dana fa tudd euh, comme kaaf boobu noonu di nekk innaka antal wahhab comme par exemple kaaf boobu kaafu mu xaatab boobu ak yu mel yooyu yàlla dana fa tudd tur yooyu dana fa tudd nuuru ak nuur dina fa tudd al xaq ba pare dina am yeneen tur baatin yoo xam ne zaat ya lañu ma loolu ay tur loolu c'est parce que ak zaatu la mais min xaytul lan tajalli parce que côté feeñ waayu zaat bi la mais pas côté zaat en tant que absoluité totale et que boobu moom moo nekk xadaratu tams wal amaan loolu moom moo tax loolu du tur amul tur Euh, ah, xadaratu tams wala amaana moom mooy euh, xadara bi nga xamante ne ak tams mooy lu ñu far voilà mooy l'effacement ak tams wala amaana mooy donc la présence de l'effacement et de l'aveuglement total voilà. déedéet ahadiyat après la. maanaam après tajalli boobu ci la ahadiyati di ñëw te sax ahadiyatu fi muy ñëwee mooy après huwiya en fait euh, de ananiya huwiya après ahadiya mais yooyu yëpp dañ leen di tuddee xa dañu dañ dañu dugg ci biir huwiya parce que tout simple ci ci ci biir huwiya la ñuy dugg parce que tout simplement euh, parce que loolu moom moo tax solo li ñuy waxee solo forme bi ñuy waxee maanaam organigramme bi il faut que ñu comprendre que ni différence dafa am ci organigramme bi quoi mooy comme par exemple euh, xaw ma kan laa ko doon jox fan yi exemple tey bu ñu nee euh, primature bu ñu nee Élysée ne Matignon euh, ne place Beauvau wala yu mel noonu maanaam teg mbir mi maanaam présidence de la République primature ministère de l'intérieur wala ministère de la justice wala yooyu noonu loolu benn organigramme la boo xamante ne dafa précis. mais ci biir présidence par exemple bu ñu nee président de la république daal di wax Sénat bi président Sénat bi moo ko ëpp moo ëpp doole premier ministre bi ci état bi. mais loolu façon organigramme boobu la moo tax mais su ñuy xool ci côté exécutif kese bu ñu waxee président de la république après premier ministre la ñuy wax kenn du wax euh, président Sénat wala président de l'Assemblée nationale ñooñu du mu leen tudd foofu. waaw loolu moom moo tax il faut que ñu comprendre par pas organigramme yi quoi loolu nag bokk na ci yi gën a jafe maîtriser ci domaine boobu noonu bu ñu xasee bu ñu yeggee ci niveau boobu mais bon pour wax pour bref brièvement maanaam mooy ne euh, huwiya loolu yëpp euh, de léeg-léeg maanaam yu njëkk yëpp dañuy dugg ci huwiya dañuy wax huwiya léeg-léeg ñu wax ahadiya tamit ngir na ahadiya dafa dugg ci huwiya ahadiya mooy lan mooy présence unitisme absolu le fait que lépp di lenn borom subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que mbooleem turu yàlla yi ak ay melo daje sans mu am distinction c'est-à-dire que amul benn distinction ci xadara ahadiya amul ñu naan yàlla euh, ñu naan par exemple lii turu yàlla la lii melo yàlla la loolu amul te loo boo xoolee loolu dafa dugg ci huwiya mais le fait yàlla nekk lenn alors que tey par exemple bu ñu nee waaxidiya voilà mooy la présence de l'unité voilà waaxidiya foofu nag multiplicité wala pluralité maanaam bëriwaayu tur yàlla yi ak ay melo mi dañ fay ne maanaam ba pare tur yàlla ak melo bu ne day distingué wu mais lépp tout en un maanaam moom lañ naan tout en mooy waaxidiya tout en un léeg-léeg nga gis benn matériel ñu ne la lii tout en la voilà loolu la maanaam waaxidiya la voilà euh, maanaam yooyu moo tax il faut que benn bu ci nekk nga mën koo ràññeetle par rapport ak yeneen yi ci des loolu moom moo tax ci zaatul mutlaqa bi foofu laa tax tahkumuha du ko àttewoo du fa àttewoo asmaaw ay tur wala sifaat du caagin ay melo maanaam mais loolu pas min haythu tajalli dégg nga li wax sànq. wala nisab wala ay askanonte maanaam ay rapport amul ci ay lien bu am boo foofu zaat bi amul lien ak dara amul attribut amul rapport ak dara wala qawaaniin du caageen ay atte maanaam mooy ay loi règle amul règle du dox foofu ci zaat bi dara du fa dox waaye nag walam yatajalla waaye feeñoowul allahu buur yàlla bi zaatihi ci nekk nekkam illaa lu dul ala zaati ci nekk nekk rasulillahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam euh, lii gisoon nañ ko biñu tekki ci al itlaq kon yàlla ci buy feeñu ci zaatam ci yent bi sallallahu alayhi rek la ko def kaana kon mu daal di nekk rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam al mir'at mooy seetu as bu sell ba bu set bi voilà loolu moom moo tax moom mooy ah waaw ñun incha allah aleykum exactement maanaam loolu moom mooy li ñu doon wax ci euh, ruuxul maani bi wal bayaan bi naan moom yent bi sallallahu alayhi wasallam bal nuqtatun bal mutlaqun bal mutlaqun bal nuqtatun bal mutlaqun euh, bal a'zamul asmaa'i bal zaatu tajalli saani moom yenent bi de sallallahu mooy toq kooku nga xamante ne te point de départ bi le point focal la point bi nga xam ne ne dafa nekk noonu mu nekk tomb benn tomb boo xam ne point focal la dimension yi wala euh, euh, euh, walla voilà dimension yi dafa indéterminé parce que amul mënuñu wax ne sax dafa nul c'est indéterminé mu gën a garaaw lu nul ba pare densité bi nag nekk lu absolu infini. dañ danoon tuuf di ubbeeku parce que feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'aala daf cee nekk ci anam gu total gi moo tax bal azamul asmaa yi kooku sax moom mooy dëgg-dëgg turu yàlla bu mag bi ba au contraire sax comme mooy feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'aala mooy zaatu jëm mi nekk dëgg-dëgg ak tajalli saani feeñuwaayu borom bi subhaanahu wa mooy ci maanaam bi mu nekkee bi mu wàccee ci beneen dimension bi parce que yooyu ay tanazzulaat la tudd mooy ay lan mooy ay wàccuwaay parce que ci beneen xadara bu njëkk bi foofu munu am amul amul feeñuwaay ci beneen xadara bi ci la mën a amee descente feeñu maanaam wàcc ngir mën a ngir euh, possibilité wu mu feeñu mën a am kon moom ci ndawal yenn moo tax moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa moom mooy seetu yàlla bu sell bi loolu moom mooy lan mooy borom subhaanahu wa dafa feeñu dafa dafa nekk nekk-nekk maanaam bu absolu sauf que bi mu am bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, boo bëggee xam lan mooy comme ni tajalli bi mel moom mooy comme si moom dafa seet mais sauf que xam nga boo taxawee ci kanamu seet da ngay gis sa bopp même su fekkente ne ki ngay gis du sa bopp <laughs> sauf que fii maanaam ki feeñ après ki génn kooku mooy bu di borom subhanahu wa ta'ala en dans sa dans son absoluité et bi mu seetoo yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo feeñ maanaam loolu mooy jëmm yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais essence réalité absolue boobu réalité mais bu kawe boobu quoi. mais li yéeme mooy fii comme seetu amul maanaam amul seetu bu tegu yeneen bi sallallahu alayhi mooy jëmmi seetu bi ba pare mooy jëmmi reflet bi voilà loolu nag yeneen bi rek a ko am sallallahu alayhi wasallam yeneen yeneen yi amuñu ko moo tax allati mooy ki nga xamante ne mooy seetoom bi nga xam ne te jallat dafa feeñee fii haa ci moom ak zaatul ilahiyya nekk nekk buur yàlla subhaanahu wa fii ak mali ci gën jaamati zuhuri feeñ waay maanaam apparition bi gën a feeñe bi gën a mat ci moom la feeñe euh, gisoon nañ ni loolu moom moo tax ku bëgg am tëjal kii boobu noonu feeñuwaay bu mat boobu ci tajalli bi benn processus kese nga am benn benn moyen nga am amuloo ñaari moyen mooy yow tamit à ton nga dem nga jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam boo demee ba seey ci bi sallallahu bu boobaa comme moom moo waaw fee ci boromam bu boobaa yow tamit nga mel nga mel noonu loolu mooy seul moyen amul beneen te feeñ jeex ci yenent bi sallallahu alayhi war a bokk yow tamit nga dem ba yenn saa saa feeñee ci yow ci anam gu mat gi nenn rek lay ame mooy sa lépp euh, nga nga neenal ko maanaam nga dagg ko nga inhiber ko nga euh, maanaam nga anesthésier ko voilà nga anesthésier ko pour que yow sa yëg-yëg boobu dañ mais yëg-yëgu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di feeñ foofu ci sa bopp maanaam yow dootoo gisatee ak say bët parce que sa bët yi dañ ko da nga ko anesthésier mënatul gis sauf que bët yenent bi muy gis à travers sa bët lu muy tekki li muy tekki nag mooy lu yenent bi sallallahu alayhi wasallam di bañ ku ko xool wala lu yenent bi sallallahu di bañ a gis yow nga mel noonu nga bañ a xool loola bañ a gis loola mujj gi kon yow sa gis-gis li nga bu daan bëgg a gis yëpp mënatoo ko en fait mënatoo ko daan nga gis avant wala bëgg nga koy gis mais mënatoo ko parce que da ko anesthésie dindi nga ko léegi yeneen bi sallallahu moom moo naan la déedéet kaay bul xool lii xoolal leer voilà nañuy gis nii voilà voilà beneen bi ci des moom mooy. maanaam sa tànk tamit da koy anesthésier da koy inhiber da nga koy da nga koy dindi c'est-à-dire que yow fépp fu yéen di bisala sam di bañ a dox rek jëm fa wala di bañ ku dox jëm fa yow noonu ngay def maanaam loolu ngay topp ci mboolem cër yi te yii ñuy tudd mooy cëru zahir yi maay mooy feeñ léegi mu des li nga xam ne mooy sam xel maanaam sa mentalité sa réflexion nan lay demee maanaam analyse nan ngay analyser sa processus d'analyse naka lay demee sa bos moom da nga koy annuler da nga koy dindi carrément dagg ko teg ko yëkkati ko sànni ko wala bu bu fi nekkee maanaam amatul njariñ da da da jël bu yeneen bi saa sam nga remplacer ko par sa bos yow naka noonu sa ngëm-ngëm naka noonu say gis-gis naka noonu maanaam yu ainsi de suite maanaam toppal loolu ci mboole mbir yi benn bu ci nekk bu yeneen bi sallallahu alayhi moom mooy copier wu ci sa bos donc yow da ngay mujj nekk lan feeñuwaayam moom aussi seetoom en réalité sa jëm daf fee nekk nii ci biti mais en réalité nekku fi dans la réalité parce que bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo fi ne boo melee noonu nag après da ngay daal di am tajalli boobu yow tamit parce que da ngay jeex ci yàlla. comme ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom it jeexee ci yàlla borom subhaanahu wa ta'aala day day feeñoo ci yow ci zaat boobu tajalli zaati boobu comme moom tamit ni mu ko defee te loolu nag moom mooy moom mooy vrai itlaq maanaam loolu moo moom moo tax loolu moom moo tax loolu en fait du sax du du sax maqaama bu ñuy wax mais loolu moo te kaw lépp. mu ne nag amma asmaa'uhu daal ay turam moom. borom bi subhaanahu wa ta'ala wa sifaatu ak ay meloom nag faqat dëgg-dëgg tajalla feeñoo na bihaa ci moom ala jami xalqi ci mboolem mbindeef mboolem mbindeef yàlla yi rek yàlla feeñoo na leen ay turam ak ay meloom loolu moom moo tax ku ne mën a gis ne ah bay gis benn waay nekk ci problème yu métti métti métti métti benn waay ñëw dimbali ko mu ne yàlla dikk na voilà maanaam parce que yàlla da kaa feeñoo waa ji mu ne yàlla dikk na léegi gis na yàlla kon wenn waay ne bon su dee ku dëggu laay wax de am yàlla jox la maanaam moom gis na ni ndekete yàlla feeñoo na ko en tant que ni moom mooy kiy joxe mu ne am yàlla jox la <laughs> voilà wala yu mel noonu voilà comme niñ koy waxee quoi maanaam ku ne da koy gis loolu day gis voilà mbindeef mu nekk am na relation spécifique digganteem ak boroomam ci ay situation yi spécifique yoo xamante ne day gis ne yàlla feeñu na ko maanaam voilà man de yàlla seetaanu ma voilà loolu langage la boo xamante ne awaam yi dañ koy wax maanaam parce que ñëpp dañuy xam loolu mais nag selon màggaayu ni nga koy xamee ak ci mbir yi nga koy gisee ci ngay nekkee aarif wala nga bañ ko ne moo tax fa azharu fa azhara moom feeñal na moom borom subhaanahu wa ta'ala jamaalahu ak taaram fil jamili ci lu rafet yi maanaam mboolem lu rafet rek c'est parce que yàlla moo fa feeñal ak taaram maanaam kon de moom mooy aljamilu moom yàlla mooy ku taaru ke kon lépp lu taaru rek loo gis yow dalaa war a delloo ci ki taaru muy yàlla parce que en réalité dara taaruwul kenn taaruwul dans la réalité parce que taar googu noonu feeñu waayu borom bi la ci mbir yi moo tax ngay gis taar gi wa samaahu ak dégg-déggam wa ak gis-gisam fii kulli sami'in ci képp kuy dégg wa kuy gis képp kuy dégg kuy gis rek xamal ni yàlla dafa jël gis-gisam ab abal ko maanaam dakaa abal gis-gisam maanaam mu wan ko ne ko man it maa ngi gis loolu moom moo tax vrai vrai vrai xam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi am na wax ju mu ne euh, ku amul par exemple ku gërëmul nit ñi doo gërëm yàlla wala ku amul kersa ci nit ñi doo am yàlla ak yooyu ak tamit euh, comme comme bi borom subhanahu wa ta'ala qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna jëf leen parce que yàlla dina gis seen jëf yeneen temps bi saasam ko gis jullit ñi way dinañ ko gis maanaam loolu moom mooy jëmmi feeñuwaay boobu maanaam mooy lan loolu mooy ak tajalli fil ashaay loolu mooy day feeñu ci biir mbir yi maanaam mooy day prendre possession mbir yi habiter leen voilà di feeñal moom bosam c'est-à-dire que kon képp kuy dégg wala ngay gis rek daf laa war a delloowaat ci ne yàlla moo feeñal ak gis-gisam ak dégg-déggam ci moom yow nag léegi yow loolu nag léegi daf lay feeñu léegi nag ci sa xol à travers kiy gis maanaam tey bu ma xoolee gis ne yaa ngi may xool man li may gis moo ne en fait yàlla mi ngi may xool parce que yow sa gis-gis du am lu dul gis-gisu yàlla moo am te yàlla daf la dafa feeñal gis-gisam ci sa gis-gis yow moo tax nga di ma xool nga di ma gis moo tax jëf leen yàlla dina leen gis yeneen temps mais jullit ñi tam ñu ngi leen di gis pas parce que da nga bokkaale déedéet. parce que yàlla moom ci boppam mooy gis à travers bindu euh, ko walillahi al-masalu a'la mais tey buñ xoolee caméraman bi maanaam caméra de surveillance yi xam nga caméra de surveillance moom ci jëmmi boppam amul ak gis-gis te loolu euh, évident na parce que gis-gis ki koy am mooy boroom xel maanaam mooy ki ki ki xàmmee di ràññee mm. kookoo am gis-gis maanaam. Euh, caméra de surveillance moom li man rek mooy mooy filmer mais te gis du gis comme ni nga xam ne cassette du wax maanaam cassette amul kàddu même bu fekkente ne rek réciter maanaam parce que ki am kàddu mooy ki nga xamante ne ay waxam day ànd ak intelligence day ànd ak savoir moo tax cassette kenn mënu ko tuddee boroom xam-xam voilà moo tax duñ ko tuddee mutakallim léegi maanaam ci sens pour pour ci sens en tout cas extérieur du terme maanaam ci sens ésotérique exotérique du terme laay wax léegi tey bu ñu xoolee caméra de surveillance bi moom mi ngi lay filmer di jël son bi mais il faut que mu am nit ku nekk derrière ku ko exploiter pour mu mën a am njariñ maanaam su fekkente ne caméra de surveillance bi day filmer kese. te duñ ko enregistrer fenn te amul nit ku nekk derrière di lan di exploiter image bi ak son bi amul njariñ voilà maanaam képp ku lay xool rek yow gisal ne yàlla moo la feeñal maanaam moo feeñoo ak gis-gisam ci moom wa qudratuhu wala wa qudratahu ak kàttanam ak wala sañ-sañam fii kulli qadirin ci képp ku sañ képp koo xam ne dafa am sañ-sañ rek xamal ni yàlla moo feeñal ak sañ-sañam ci moom sañ-sañ nag maanaam comme ni ko xamee moom mooy sañ-sañ moom mooy puissance compétence voilà ak capacité waaw loolu mooy sañ-sañ kon yàlla moom mooy feeñal sañ-sañam ci à travers sañ-sañu ñépp voilà wa ilmuhu mooy feeñal xam-xamam fii kulli ilmin ci bépp xam-xam maanaam xam-xamam lay feeñal rek fenn maanaam parce que yàlla ay turam ak ay meloom loolu tam beneen mbir la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la yàlla buy feeñu ci turam ak ay meloom il faut que mu am support day am support maanaam du du turam ak meloom yi du leen feeñal nii rek noonu noonu noonu rek faw mu am ci support bu mu ko feeñalee voilà maanaam yàlla suy feeñal xam-xamam ci xam-xamu nit ñi la koy def wala ci xam-xamu en tout cas ci xam-xamu lu am support voilà par exemple tey nit suy restituer benn xam-xamam ni ñuy xamee ne buy def examen ni ñuy xamee ne mi waa ji kat xam na lii c'est pas parce que dafa toog ak prof bi mu xam prof bi xam ne déedéet parce que ki koy corriger xamu ko donc moom il faut que mu restituer xam-xam bi mais il faut mu restituer ko ci support pour ñu mën xam ne waa jii ndekete xam na lii maanaam support ba loolu mooy feeñuwaay bi borom subhaanahu wa ta'aala suy mboolem mbir yi mi turam yi ak meloom yi daf koy lan dafa am support ci support bu mu koy bu mu koy euh, bu mu koy feeñale moo tax man fanaa man fanaa képp ku jeex fi laay ci buur yàlla fa innama li am ba des rek mooy fanaa dafa jeex fil asmaa yi tuddi wax ko saat ak melo yi comme niñ ko gis moo tax ku jeex ci yàlla maanaam am fanaa u googu ci tur yàlla yee melo mi la voilà dégg dégg gi gis-gis gi nangam lu nekk mu gis ci yàlla ainsi de suite voilà yàlla inhibé léeg-léeg pour gën ko mën a pour pour gën a mën a wane loolu yàlla inhibé moom ay capacité ay compétence am feeñal boo xam kese kese kese kese kese voilà voilà dangay gis saa da nga daan def saa yoo tëbee rek cent mètres bi moom nga nga nga da nga koy ñàll amul problème nga jekki-jekki saay booy ñàll mu wóom yi metti xol bi di di baat ay trois cent ak yooyu saa yi nga xam ne mën a toog que yàlla léegi wan na na la kàttan gi sama kàttan la du sa bos voilà wala nga nekk koo xamante ne foo daan romb foo dem yaa ni koy waxee <laughs> waaw mën a mën a mën a jam quoi comme ni ko gars yi di waxee foo <laughs> voilà façon solin yi rafet yëpp nga man ko <laughs> eh, comme ça ñaareel façon yëpp lay lay doon wala alaaje voilà xale voilà wala nga nekk dégg njagamaar goo xamante ne xale yu góor yi yëpp foo yow moom foo ne moom foo foo ne moom sa moroomu jigéen ñu perte na ndax yow la ñuy dëgmal yooyu yëpp am nga jekki-jekki rek ay ras ñëw voilà mooy ridd yi waaw ak yeneen ak yeneen yàlla ne la voilà taar gi man maa ko moom dama ko doon feeñal ci yow rek mais dindi naa voilà moo tax feeñu yooyu noonu borom bi subhanahu wa ta'ala di feeñu ci ay turam ak melam li ci dox mooy kullu yawmin huwa fi sha'n bis bu jot yàlla mu ngi ci ay mbir bis bu jot day feeñal ay mbir yu bees ci nit ki da koy feeñal duñu taxaw tout le temps affaire yaa ngi feeñ tout le temps affaire yaa ngi génn tout le temps voilà ngay gis benn waay gentil lool mais mu jekki-jekki rek borom subhanahu wa ta'ala xewal dara loolu mu xewal tax mu nekk sa noon bi gën a màgg wala nga gis benn waay bu la noonoo lool yàlla xewal mbir xewal googu nag tax dégg nga bu soppi waa ji yooyu yëpp mooy maanaam mooy feeñal melo ku ko neex ci nit ki ci mbindeef yi moo tax ku jeex nag ci yàlla day gis ne tur yàlla yeeg meloom yi ci lay jeexe ci lay seeyee jeex bi waaye amma daal nag man ki nga xam ne moom fanaa dafa jeex moom fii rasulullah ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ci yeneen bi moom sallallahu alayhi wasallam parce moom la yàlla yabal ku jeex ci moom rek kaana day nekk loxo di ko ñeel nasibun cër minat tajalli ci feeñuwaay azati ko ko du nekk nekk ka tax li kamaali ngir matuk zuhuri feeñu ak tajalli feeñuwaayu azati gi nga xam ne mooy ko du nekk nekk ga minallahi bu tukkee ci yàlla ala rasulillahi ci kaw ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam fal kon feeñu feeñ ki jeex fii rasuulillaahi ci ndawal yàlla yent bi sallallaahu alayhi wa atam moo gën a mottaliku wa akmalu te moo gën mat minal fanaa ci jeex fillaahi ci buur yàlla taalaa aji kawe jeex ci yenent bi sallallahu alayhi moo gën a mat jeex ci yàlla loolu nag sens boobu la am loolu moom moo tax expression bu nekk surtout koy delloo ci sensam ak cadre bi ñu ko waxee voilà euh, moo tax ñu taxaw foofu ci benn point bu am solo parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy wax miraatullah wala miraatul maanaam mooy seetu yàlla maanaam ngir maanaam bi ñu la wax sànq dañ koy wax aynu zaat maanaam nekk nekk nekk maanaam jëmmi nekk nekk gi maanaam mooy lan mooy l'entité de l'essence dañ koy wax nuurullaahi leeru yàlla dañ koy wax sirrullaahi secret yàlla mbóotu yàlla yii yëpp dañ ko koy wax di exprimer di leeral le fait moom ci boppam sallallahu alayhi wa maanaam ci nekk-nekkam maanaam ci zaatam moom maanaam ci ak ci essence am moom aussi moom yàlla moom yenent bi sallallahu alayhi yàlla dafa feeñee ci moom ci zaatam nekk-nekkam te loolu lu dul benn du ñaar ci ay aaya alxuraan dañ koy julli di ko wax mooy comme par exemple bu mu naan euh, borom subhaanahu wa ta'ala bu mu naan maanaam di wax ne benn la maanaam ne yeneen bi saa sam dafa jeex tàkk ci yàlla et jeex googu dafa am mooy bi mu naan Euh, bi mu leen di boole par exemple ci benn damir maanaam mu boole yàlla ak yeneen ci saa ci benn damir damir mooy promo pronom personnel comme bi mu naan allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kaanu mu'minin wala in kuntum mu'minin yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wasallam muy kon ñaar mu ne ñoom ñoo gën a yey ci ñu gërëm loo leen ñu gërëm loo ko mu def pronom personnel mu nekk mu def ko au singulier pour wax ne waaw gi nga xam ne moo nekk ci allah ak wa rasuluhu waawul fanaaw la maanaam waaw googu day tekki ne yeneen bi saa dafa jeex ci yàlla ba nga xamante ne benn entité la ñu ne kon nag moo gën a yey ci ñu gërëm doo ko ku gërëm yàlla gërëmloo loo yeneen bi sallallahu ku gërëm loo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gërëm loo yàlla leen teqale loolu moom mooy mbir mii ñuy wax nii beneen mbir bu alxuraan di leeral mbir moomu ci boppam bokk na ci alxuraan ci boppam dafa ne li tu'minu billahi wa rasulihi ba pare daal ne wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila te maanaam dafa njëkkee ci yàlla ak yeneen tam ngir ngeen gëm yàlla ak yeneen bi sallallahu mu ne ngir ngeen wekk ko pour ngeen mën ko wekk maanaam mooy wekk yàlla ak wekk yeneen benn la. ngeen di yittewoo liy tax mu jëm kanam màggal ko ngeen di ko sàbbaal suba ak ngoon gisoon nañ ko ci al-itlaqu taqyid moo tax animaux yi ñoom ci seen bopp dañ daan sujjóotal yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais nag yenent bi sallallahu daf ko tere nit ñi ngir ñoom xàmmewuñu wuñu boobu noonu ci yenent bi sallallahu gisuñu ko maanaam mooy nit ñi ci seen moom ñu bëri ci nit ñi xamuñu ko moo tax mu tëj bunt boobu mais maanaam di leen wax ne la loolu yàlla moom yentim saa sax moo ko wax ci maanaam alxuraan ci boppam la loolu alxuraan la ci boppam alxuraan ñépp xam nañ ni kàddu yàlla la du dëgg ci yenentu saa sax lañ ko wàcce ànd ak ne yàlla saxal na ne alxuraan kàddu yenente bi la saa sax innahu la qawlu rasuulin karim lii kàddu waxu yenent bu tedd la beneen bi ci des moom mooy ne eh, alquran moo ne ñu man yuti'ir rasula faqad ata allah ku topp yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam digg digg topp na yàlla loolu factorisation moo ci des ku topp ngay teg ci kaw daal def égal yeneen bi yàlla waaw nga tëj parenthèse rek nga daal di éliminer li nga xam ne moom mooy ci nga daal di gis égalité bi ku topp yeneen bi dëgg dëgg kooku moom topp na yàlla maanaam dëgg-dëgg moo égalité bi euh, wama ramayta iz ramayta walakinna allaha rama bi nga sànnee sànni woo waaye yàllaa sànne te liñ gis ci zahir mooy ne yeneen bi moo sànni ainsi de suite yooyu yëpp day junj xaqiiqa bi ñu doon wax léegi nii loolu moom moo tax loolu du bokkaale ah alxuraan la ci boppam parce que loolu la du ne yenent bi mooy yàlla parce que su doon yàlla la dañ koy jaamu du yàlla te jaamu yàlla la yenentaam la kon du yàlla loolu da loolu leer na mais nag yàlla dafa feeñee ci moom ci nekk nekkam feeñuwaay bu mat gi moo tax ku ko gis yàlla nga gis mais maanaam pas yàlla jëmm ji maanaam moom ci boppam mais feeñ waayu yàlla dafa mat ci moom loolu lay tekki voilà xam nga tey buñ ne diw de boo gisee rek boo booy boo booy gis booy boo koy gis rek di gis baay bi maanaam euh, tekkiwul ne mooy jëmmi baay bi mais li muy tekki mooy voilà nuroo waale bi ak transposition bi le fait que euh, <laughs> maanaam alors que fii du question njuréel maanaam ak njuréel amu ci yooyu amu ci nag mais feeñu moo ci am maanaam seetu moo ci am voilà tey man su ma taxawee ci kanamu seetu ki may gis mais daf ma nuru tellement te mooy ki ma gën a nuru ci mbindeef yi maanaam bu ma taxawee ci kanamu seetu ki may gis noonu. Hmm. moo ma gën a nuru ci mbindeef yi. Hmm. en tout voilà <laughs> ah? <laughs> waaw waaw et en même temps du man voilà mën nañ ni man la mais mën nañ ni du man. tey nii nii nii waxtaan bii nii tey ku ko ku ko jël maanaam ay weer ay at après nga dég nga dégluwaat ko. voix bi ngay dégg du sama bos en même temps sama bos la maanaam boo waxee ne du sama bos wax nga dëgg boo nee sama bos la wax nga dëgg parce que copie conforme sama bos la parce que sama bos moo feeñu maanaam sama voix moo feeñ ci sa magnétophone bi wala ci sa ordinateur bi wala ci sa euh, cas cas casquette yi ainsi de suite sama voix moo ci feeñ de manière parfaite loolu rek la alors que déformation mën na ci am maanaam instrument bi mën na bañ a baax voix bi déformé wu wala nga dóor vitesse bi affaire bi déformé wu wala ainsi de yooyu yëpp mën na am wala qualité d'enregistrement bi bañ a baax yooyu noonu loolu maanaam loolu muy aspect bi bu ñu naan yàlla dafa feeñee ci yeneen bi sallallahu alayhi ci anam gu mat mais ci essence am même loolu maanaam loolu la bu doon ne moom mooy yàlla moom dañ koy jàmm xam nga sama voix bii nii rek. saxalul sama jëmm sama man-man voilà instrument bi la mais du man loolu yooyu yooyu loolu moom mooy li nga xamante ne dafa mata euh, dafa mata ràññee looloo tax bu ñu naan yeneen bi sallallahu alayhi moom ci boppam mooy nekk nekk yàlla aynu zaat l'essence divine l'essence absolue l'essence de l'entité de l'essence plutôt l'entité de l'essence moom mooy. Euh, Euh, kii euh, mir'atullahi wala boog mooy mooy seet yàlla bi ci boppam reflet le reflet divin moom ci boppam moom mooy nurullahi lumière la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala secret divin sirullahi yooyu yëpp loolu lay tekki tekkiwul maanaam amul benn xeetu anthropomorphisme bu ci am maanaam une une forme de ressemblance boo xamante ne dañuy wax ne créature ak euh, le le le créateur dañu am benn euh, ressemblance foofu amul. maanaam wala dañu am dañoo maanaam wala bokk ni même entité bi la déedéet lii tajal lii la ak feeñuwaay la manifestation la teewu fan la kon loolu bu ñu ko xasee ba xam loolu moom moo tax ngay gis ay jawharatul kamal allahumma salli ala ayni rahmati rabbanika wala wala ayni zaati ala ayni xaqi lati tatajalla minha urushu xaqaat wala xaqi mooy nekk nekku dëgg kii nga xam ne mooy dëgg te sax mooy yàlla moom ci boppam mooy nekk nekku yàlla bi maanaam loolu lay tekk moom mi nga xamante ne allati tatajalla minha urushu xaqaat nga xamante ne ci moom la yeneen lay feeñee xaqaa'iq yi nga xamante ne ñoom ay trône lañu ay gàngunaay lañu mooy gàngunaayu xaqaa'iq maanaam toutes les réalités immuables loolu la maanaam toutes les réalités immuables yépp ci ki nga xam ne moom la feeñee mooy yeneen bi sallallahu alayhi te ci moom lay ballee c'est-à-dire que ci moom lay surgir pour mën a nekk ci leneen wala sax voilà voilà loolu moo tax moom ci boppam maanaam loolu c'est une ré maanaam en fait vérité coranique la en fait ay dëgg dëgg la sax ci alxuraan voilà loolu moom moo tax euh, ñu ku waaw ah, kii euh, awaam yi dañuy am problème comprendre loolu mais aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy détracteurs yi ñii di weddi du ñu gis ne bu ñuy weddi loolu alxuraan la ñuy weddi mais nag seen ak weddi yooyu kenn du leen ci fiir maanaam kenn du ne ay yéeféer lañu parce que tamit euh, ñoom fo loolu lan mën a wax noonu noonu lañ mën a comprendre mbir parce que dañuy jàpp ne ñaa ngi dugg ci bokkaale ah non ça non mais voyez ce qu'il dit ce qu'il mais il que que le prophète sallallahu alayhi wasallam c'est le reflet divin c'est grave maanaam voilà alors que sens bi du woon. Hmm?